walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika fa axadnaahum bilba'saa'i waddarraa'i la'allahum yatadarra'uun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab ñeent fukki bi ak ñaar mu ne walaqad dëgg-dëgg arsalnaa yebaloon nañu te yónni ilaa umamin ci ay xeet min qablika yu la fi jiitu woon yow sayyidinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu daldi leen jàppe nag ba nga xamante ne nii ci lañu weddi seen yonent yi alayhimu leen bil ba saa i ca weñ soya teg leen li nga xam ne mooy ak ñàkk ay maral yu nekk daldi leen dal wa waaye teg leen ay feebar ay lor yoo xam ne ci seen yaram yeeg seen njaboot yi la doon dal la'allahum yatadarra'un bu ko defee loolu borom bi da ko teg bu ko defee ñu mën a dellu ci seen borom ndax ñoom bugal lañ xam ñoom jalaalu rabbihim kese lañ xam mooy ñoo xamante ne bu bugal mi ñëwee ci la ñuy dóor a gënee mu ne kon la'allahum bu ko defee yatadarrawu nañu daal di toroxlu daal di daal di ñekk ñoo xam ne dañuy wàcc ngir seen borom tabaaraka wa taala toroxlu ngir daal di koy gëm mu ne fa lawlaa bu doon wudul woon ne iz jaahum ba'suna bu doon keroog bi nga xam ne ci la leen dikke la nga xam ne mooy suñu mbugal mu tar mi tadarra'u yii nii ma leen teg cey bu doon ne ñoom fa lawlaa iz jaahum bu doon ne keroog bi nga xam ne ci la leen dikke ba'suna ñu mbugal yi ma leen teg noonu lee ak weñ so yoo yële ak yi nga xam ne moom laa lim feegi tadarran dañoo nekkoon ñu daal di wàcc seen bopp daal di nekk ñoo xam ne lu ngir seen boroom ay ak a neexoon ñu defoon loolu waaye gaa yi defuñ ci dara mooy la Firawna doon wax rek bu leen mbir yi dalee ñu naan xaalu yaa Muusa ñuy woo Seydina Muusa naan ko ud'u lana rabbak ñaanal ñu sa borom alayhi salaam yow bi ma ahida indak boobu ñu ko defalee de ñun dinañu gëm bu ko dindee gars yi daal di dellu ca lañ newoon moom la naan ak a neexoon nag ñoom fa lawlaa il jaam basuna tadarra'u walakin waaye li am ba des xasat gëmuñu de daal di wuñu torox lu ngir seen borom mukk walakin waaye li am ba des xasat dafa wow qulubuhum seen xol ya dee wa zayyana lahum shaytaan shaytaane nag di leen ta li leen taaralal ma kaanu yaamaluun li nga xam ne moom lañu nekk woon doon ko jëf ba yu tartar yi dal leen moo tax yéeféer ki xamul dëgg-dëgg mooy jàpp naan moo waaye yow ay crise coronavirus yeeg yii yii non nga gis ñenn ñi nga xam ne moom comprendre ñu alxuraan te xamuñu yéeféer yi seen mentalité ni mu demee ñu naan non yi moom buñ ci jógee war nañu gëm seen borom non gars yi dinañu gëm seen boroom xam ne yàlla kese fi ne mooy tegelu ko neex ma ne la loolu yow da ngaa xamul alxuraan moo tax mentalité yéeféer yéeféer ni muy xalaate surtout yéeféer bi nga xam ne yàlla daa kaste xolam que ne waa ji du te loolu moo ëpp ci yéeféer yi façon yooyu ñoom de toute façon boo leen dóoroon téeméeri coronavirus tamit tus du mujj bu ñu génnee ci mbir yi lan la ñuy def mo yàgg xam ne affaire yi wàccoon na fi ba gars yi commencé waat newaan commencé waat di dunde comme niñ doon dunde du ko gën a raw sax ci kéefi rek mooy borom bi tabaraka wa taala variant yi di ñëw mais bu ñëw gën a metti beneen bi est-ce que daa tax kenn ci ñoom daal di ne lii yàlla la duñu ko sax tudd boole wuñu ko ci kon nag affaire baa ngoo ngale kon nag mu ne loolu la de ñoom walaakin li am ba des bi ma leen tegee mbugal yooyu ak a neexoon ñu dellu ci seen boroom daal di toroxlu waaye defuñu ko li am ba des lan lañ def moom moom xasat qulubuhum ba pare seen xol yi dafa bujj sax gina dur gina endurcir gina wow wa zayyana lahumu shaytaan ba pare shaytaane di leen taaralal maakaanu yaamalu lañ doon jëf naan loolu taxu naa du loolu moo indi virus bi yéen votre mode de vie bii nga xam ne mooy daara mooy libertinage ak loolu déedéet loolu sax ay valeur la non non non c'est des valeurs du loolu mbir mi jógawul foofu lii du affaire borom bi ce n'est que sanitaire voilà lii la ay mbugal yooyu waxi farful yooyu mooy lan loolu la leen seytaane di wax mu ne nag falam ma bi nga xamante ni nasu lañu teg fëre maa dukkiru bi li nga xamante ni nii moom lañ dem doon fàttali gi li nga xamante ni moom la leen borom bi teg ngir fàttali leen ak li nga xam ne moom lañ leen doon waare di leen tiital seen borom tabaraka wa taala bi ñu ko tegee nele si siyamaa teg ko nee fatahna alayhim abwaaba abwaaba kulli shay suñu borom nee na ci jay gi ma leen di jay laa leen ubbale buntu lépp rek mooy seeni xéewal seen mbir yi di dox nga gis économie bi gis nga dañuy pare rek ñu naan PIB bi waaye ça une une reprise fulgurante waaye yow gars yi fii mu ne sa mooy affaire bi la consommation a repris wa yi daa gën a dox affaire yi daa gën a dox vraiment on a retrouvé même plus avant la crise daal dinañ koy dabaat ci li mu gaawe loolu wanewul lu dul la dynamique li nga xamante ne la force ak li nga xamante ne mooy suñu économie loolu du discours yooyu ngay dégg ministre de l'économie yi di ko wax yu yéeféer yi di ko waxee noonee naan ñoom loolu day wane ne vraiment mooy l'économie fran kii française bu dee ab tubaab la wala l'économie américaine wala l'économie fële Afrique de l'économie arabe bu bu dee ab yéeféer lañu wala ñoo xam ne esprit yéeféer lañ yor du ñu dellu ci seen borom nan lañ koy waxe noonu lañ koy waxe et solidement ancré dugg na loolooy wane léegi nag suñu boroom ne gis nga yéeféer yi lool la ñuy wax su ndax lan suñu boroom nee na ba leen tegee yëre waaruñu delluwuñu nee na falam maanasu bañ tegee nee liñ leen di waaree ka fàttali ci mbugal yi ma leen di teg ak feebar yi ma leen di teg delluwuñ ci seen borom suñu borom ne fatax ma ubbi ci seen kaw ab waaba kulli shay buntu xéewal yi di leen defal ay xéewal santé affaire yi doxaat économie bi gaaw ñëw mbir yi consommation bi alal ji di kuli à fu di kul à fuloo xattaa noonu nag laa bàyyi mu nekk ci noonu xattaa ila farixu ba ni nga xamante ne nii ci lañuy ñuy bége bi maa uutu ci li nga xamante ne doyloo nag te daal di bége li nga xam ne moom lañ leen mooy bég goo xam ne du sant yàlla de mooy li ñu doon wax léegi rek ku nekk di glorifier waa ñoñ di la yëkkati jàpp ne waa lii mooy wane notre nation est forte mooy mukk yàlla déedéet mel ni ñoom dañoo gën ñeneen ñi mais ku nekk di wan ne voilà c'est nous la nation guerrière la nation bi nga xamante ne nii lii ma suñoo daaneel fu problème amee ñu gën a jóg suñu boroom nag ne hatta ida farihu ba ni nga xam ne ci li ñuy déggee bi ma uutu ci li nga xam ne moom lañ leen jox noonu la sant ñu ci yàlla waaye ñu ciy dëgg dëggu mooy boroom bi tabaaraka wa ta'ala ak dëddu ko axadnaahum nee na nag ma daal di leen jàpp nag ca noonu baxtatan ci mbetteel fa idaa hum nga gis leen nag mublisu nañu nekk nag ñoo xamante ne nii bu ma leen jàppee ba leen teg mbubal ya ñu nekk ñoo xamante ne nii nag dañuy nekk ñu désespéré wu complètement nekk ñoo xam ne vraiment ils son KO debout quoi waaye yow mbir yi dañuy nekk ñoo xam ne dañoo nekk benn benn espoir dootuñu ko am ndax xam ne ne lii leen dal moom dee na mu jeex na moom nga gis leen kon ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy al ne moom wu nekk nga xam ne mooy ëgg rëccu gu tara tara tara tar nekk ci njàqare gu rëy rëy rëy rëy kon nag loolu la suñu boroom ne fa quti'a ca saase nag ma daal di dog daabiral qawmi nga xamante ne nii mooy gannaawu nit ña nga xamante ne alladina zalamu ña nga xamante ne nii ñoom ñooy tooñkat ya lii nag arab bu ko waxee lenn kese la ci jublu mooy ma daal di leen dijjati déjjati leen ñoom ba ñu jeex mooy daal di leen mbugal mbugal moo xam ne da leen di déjjati éliminer leen fii yëm walhamdulillah suñu boroom nag ne cant boo leen cant yi bu boobaa ak léegi laata loolu du ñëw ak bu ñëwee ba pare lillaahi ñeel na boroom bi tabaraka wa taala rabbil aalamiina moom mi nga xam ne mooy boroom bindeef yi ne qul wax leen yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ko waxal ñi nga xamante ne nii mooy yéeféer yi ara aytum ndax gisu ngeen in axadallaahu bu borom bi téye woon daal di tëj samaakum daal di daal di këf dindi li nga xamante ne nii samaakum mooy seen seen nopp yi mu def ko ay tëx ba dootu ngeen dégg te yitu wa absaarakum daal di téye tamit li nga xamante ne jàpp li nga xam ne seen bët yi def leen yéen ñëm ngeen nekk ñoo xam ne ay silmaxa wa xatama ala mu daal di tëj li nga xamante ne nii kaste li nga xam ne mooy seen xol yi de man ilaahun ghayrullah way ana man yàlla ku borom bi tabaaraka wa taala yatiikum bi mooy lool mu daal di jël ci yéen ana kan keneen koo xam ne moo leen koy indil bu boroom bi jëloon seen bët yi jëloon seen dégg yi ak seen gis yi ak seen tëj seen xol yi kan moo leen di indil loolu la ngeen ñàkk waaye waaye xam ngeen ne du kenn ku dul borom bi kon nag unzur xoolal yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow unzur xoolal yow jullit bi xool boo xam ne mooy xoolu yéemu kayfa ana naka nusarriful aayaat yi lañuy ñuy tàqalee daal di leeral ay aayaat yi sama màndarga yi wane sama sañ kattan ak man-man summa ginnaaw gi hum ñoom yéeféer yi yas di fu nañu koy dummóoyu te duñu ko gëm loolu xam nga ne moos day na kéemaan qul waxal ara aytakum ndax dikku leen ara aytakum ndax bu leen dikkaloon Eh, ara aytum ara aytakum ndax gisu ngeen in ataakum bu leen dikkaloon adabullahi mbugalum yàlla mi nga xam ne moom la leen di dikk baxtatan ci mbetteel aw jahratan wala mu ne fañ fañ moo xam jahratan ci gud mu baxtatan ci mbetteel mu dikkal leen ci guddi mu dal leen aw jahratan waaye wala mu dikkal leen li nga xamante ne mu ne fàng ci bëccëg gi hal yuhliku waaye hal yuhlaku ndax bu keroogee waaye waaye ndax du alku illa al qawmu zalimun bu mbugal may ñëw est ce que kiy alku est ce que du nekk lu dul nit ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo tooñoon seen bopp te doon ko di doon tooñ seen boroom tabaraka wa taala suñu boroom ne wama nursilu te ñun nag nekkuñu di yebal di yónni al mursaliina ñi nga xam ne ñooy ndaw wasalaam illaa lu dul mubashiriina dama leen di yebal ngir ñuy bëggal nit ñi di leen bëggal waa rawatina ñi nga xam ne ñoo leen gëm wa munziriina di leen xupp ñoom itam ñi leen gëm waaye rawatina yéeféer yi nga xam ne ñooy weddi di leen ndax ñoom amul dara duñ leen di bëggal di leen xupp di leen tëkku ci li nga xam ne moom lañ nekk buñ ci génnu li leen di xaar faman amana képp nag ku gëm bu yonent yoo yële ñëwee di bëggee tey xuppaate bu ñëwee képp nag koo xam ne gëm na leen alayhimu salaatu wassalaam wa aslaxata mu yëwanal tey jëfe li nga xam ne moom la leen fiy digal ci ay jëf falaa xawfun alayhim ñooñ de amul lenn loo xam ne moom la ñuy ragal ci li nga xamante ne ni mooy mooy fa ñu jëm